Abdul Ghani ibn Abdil Wahid ibn Ali al-Maqdisi rahmatullahi fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa kon incha allah ñu ñëw fi ñu yemoon tey ñu war a continuer fi nga xam ne mooy xadiisu huitième xadiis bi muy juróom-ñetteelu xadiis bi. moom muy wax kon al imaam Abdul Ghani al Maqdisi rahimahullah mu ne an Humraan mawla Usmaan bni Affaan radiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a Usmaan radiyallahu anhu da'a biwuduu' fa afraga ala yadayhi min inaa'ihi fa gasalahumaa talaata marraat summa adxala yamiinahu fil wuduu' tumma tamadmada wastanshaqa wastanthar tumma gasala wajhahu talaata wa yadayhi ila almirfaqayni talaata tumma masaxa bi ra'sihi tumma gasala kiltaa rijlayhi talaata tumma qaal ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u naxwa wuduu'i haadaa wa qaala man tawadda'a naxwa wuduu'i haadaa summa sallaa rak'atayni laa yuxaddisu fiihimaa nafsahu gufira lahu maa taqaddama min danbihi kon loolu la yone moom la xadiis mi nga xamante ne ni mooy moom la ca al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waaxid radiyallahu anhu wa raxima di teg mu ne an Xumraana mu ngi jële xadiis bi di juróom-ñetteelu xadiis bi ci ku ñuy wax Xumraan mawla Usmaan ki ne woon jaati géem te moo ko libéré woon nekkoon sangam moo doon Seydina Usmaan ibni di doomi Affaan ku ñuy wax Affaan radiyallahu anhu yal na boroom bi gërëm ko te kontaan ci moom muy ñetteelu xalifa yonent bi sallallahu alayhi xumraan moo male di nee na annahu ko ne moom rahimahullah ra'a gis na usmaana radiyallahu anhu gis na seydina usmaan daa bi wadu mu laaj ndoxum njàpp ne nañ ko jox ndoxum njàpp fa afraxa biñ ko indilee ndab liñ ko ko defal fa afraxa mu daal di yoor daal di dëngal ndox mi mooy ndab li ngir ndox mi wàcc ala yadayhi ci ñaari loxo mi min inaa'i mu daal di jógee kon ndox mi ndoxum njàpp ma jóge ca ndab lañ ko def moom la ndab la la yoor mu ci ñaari ci tenq yi fa xasalahuma mu daal di raxas ñaari bu nee loxo fii nag tenq la ci jublu mu daal di leen raxas salaasa marraat ñetti yoon summa ginnaaw gi bi mu ko defee nag mu daldi jël loxo yi bi nag loxo summa adxala mu dugal yoor ci biir ndab li yaminahu ndoxum ndeejooram fil wadu i ci ndoxum njàpp mi summa ginnaaw gi tamadmada mu mu daldi mu daal di mu daal mu def ndox ci biir gémmiñ gi daal di koy yëngal voilà lool mooy tamadmada mooy dugal gi ngay dugal ndox sa biir gémmiñ gi daldi koy yëngal voilà wastanshaq <clears throat> voilà mooy sarax ndeku waa ah, moom mooy mooy kii mooy mooy mooy gallax ndeku voilà gallax ndeku dugal ndox ci biir gémmiñ gi yëngal ko yëngal ko te du ci dugali baaraam ak yooyu da koo dugal noonu rek ndox mi dugal xëcc ci gémmiñ gi dugal ci gémmiñ gi yëngal ko wastan shaqa mu daldi def li nga xamante ne mooy istinshaq mooy sarax ndeku mooy xëcc ndox mi ak bakkanam wastan sara ginnaaw gi mu génnewaat ko comme ni nga xam ne noonee la ñu ko gise woon summa ginnaaw gi xasala mu daal di raxas wajhahu xar kanamam moom seydina Usmaan salaatan radiyallahu anhu ñetti yoon wa yadayhi ginnaaw bi mu paree ci xar kanam gi wa yadayhi mu raxas ñaari loxoom yi nag bii yam loxo lay wax est ce que mooy yi waxoon ci kaw muy tenq yi déedéet ilal mirfaqayni salaata mooy mu commencé ca tenq ya ca baaraamu catu baaraamu loxo ya foofu lay tàmbalee di raxas ba yéeg ci nga xam ne mooy concub loxo bi walla salaatan bu ci nekk nag ñaari loxo yi mu tàmbalee loxom ndejoor bi def ko ñetti yoon jël beneen loxo càmmoñ bi def noonu la ñetti yoon summa ginnaaw gi mu defee loolu moom Seydina Usmaan radiyallahu anhu masahamu bi ra'si mu daal di masa bopp bi summa ginnaaw gi xasala raxas kiltaari ji layhi salaasa benn bu nekk ci ñaari tànkam yi mooy bien sûr tàmbalee tànkum ndeejoor salaasam ñetti yoon def bu càmmoñ bi ñetti yoon raxas leen ñetti yoon summa ginnaaw gi qaala bi mu noppee moom mu ne moom seydina Usmaan radiyallahu anhu ra'aytu nabiyya man de gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u mu daal di jàpp naxwa mel ni wudu ii sama njàpp sama njàpp hada bi ndax na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam defe ak na mu gën a mate mindeef manu ko cee fekk loo le mat matle njàpp sa njàpp yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo gina mat moo tax mu wax loolee waqaala mu ne yonent bi alayhi salaam ba mu jàppee ba pare lu mel ni sama njàpp gii sama njàpp gii di mel ni njàpp di xaw a niroog njàppam te du moom waqaala mu ne man képp koo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy wax mu ne man tawadda képp ku jàpp nahwa wudu'i hada lu mel ni sama njàpp gii nga xam ne moom laa jàpp ngeen gis summa ginnaaw gi sallaamu julli rak'atayni ñaari rak'a yoo xamante ne nii laa yuhaddithu fiihima nafsahu du nekk koo xam ne day wax ak boppam mooy du nekk ci julli joo xamante ne xel mi fu nekk lay dem mu ne bu ko defee de kookale ghufira lahu das des na ko jéggal maa li nga xamante ne nii taqaddama moo jiitu woon min dambihi ci ay bakkaaram loolu nag ñu jàll ci juróom ñeenteelu xadiis bi muy néeweem xadiis bi mu ne an amr ibn yahya al-mazini rahimahu llahu an abihi annahu qaala shahidtu amra bna abi xasani sa'ala abdallah bna zaydin an wudu'i nabi sallallahu alayhi wa sallam fada'a bi tawrin min maa'in fatawadda'a lahum wudu'a nabi sallallahu alayhi wa sallam fa akfa'a ala yadayhi min at-tawr fa ghasala yadayhi thalaathan summa adxala yadahu fi tawri fa madmada wastanshaqa wastanthara thalaathan bi thalaati gharafaat summa adxala yadahu fa ghasala wajhahu thalaathan summa adxala yadahu fa ghasala yadayhi marratayni ilal mirfaqayni summa adxala yadahu fa masaha ra'sahu fa aqbala fa aqbala bihimaa wa adbara marratan waahidatan summa ghasala rijlayhi wa fii riwaaya bada'a bi muqaddami ra'sihi xatta dahaba bihimaa ilaa qafaa summa raddahumaa xatta raja'a ilal makaani alladii bada'a minhu wa fi riwaaya ataanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa axrajnaa lahu maa'an fi tawrin min suf at-tawr shibhu tost voilà kon juróom-ñeenteelu xadiis bi mu ne an Amr ibn Yahya moom al imaam al Maqdisi mu ngi jëlee ca xadiis yi yépp muttafaqun alayhi la mooy mu ngi ci Sahih imaamul Buxaari ak Sahih imaam Muslim jarul ñu koy préciser Amr ibn Yahya mu ngi jële kon ci Amr ibn Yahya di Amr di doomi Yahya al-Maazini rahmatullahi alayhi an abiihi mu jëlee ci li nga xamante ne nii mooy baayam annahu qaala mu ne baayam de nee na shahidtu man de fekke naa amr ibn abi hasan di amr di doomi abi hasan moom fekke na ko saala fekk mu mu daje woona mu nekkoon ab jataayam boo xam ne saala daf cee laaj abdallah ibn zayd ñii ñépp ay ndongoy saxaaba yi lañ kooku nag ndongaay saxaaba bii di amr ibn yahya moom Eh? Amr ibn Abi ibn Abi Hasan moo laaj Abdallah ibn Zayd ki nga xamante ne nii mooy Abdallah di doomi Zayd nga xam ne moom taalibi la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al tamit moom ci ñoom ñoo ñoo bokk askan an wudu in nabi dëkkoon ci wàllam saar la bokkoon an wudu da koo laaj Amr ibn Abi Hasan moo laaj Seydina Abdallah ibn Zayd radiyallahu anhuma laaj ko ci lu jëm ci njàppum yonent bi sallallahu alayhi wa mooy mu wan leen nan la yonent bi alayhi salaatu wa doon jàppe fa daa mu daal laaj bi tawrin ci li nga boo ne nañ ko indil li nga xam ne mooy am ndab min maa in boo xamante ne day def ndox fa tawadda lahum mu daal di leen jàppal biñ ko indee ndox mi loolu mu daal di leen jàppal lahum ñeel leen ngir ñu mën a gis observer wudu annabi njàppal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la ko defee nag muy détaillé di ko leeral di ko teqantal fa ak fa amu daal di yoor ala yadayhi min at ndox mi nekk ci biir ndab li ci biir récipient yi mu daal di koy yor dëngal récipient bi ndab li daal di koy daal di koy yor sotti ko ci li nga xamante ne ni mooy loxoom yi mooy yoxoom yi fa ghasala yadayhi thalatha mu daal di raxas li nga xam ne mooy tenxam yi loolu lañ ci jublu fii ci ya yadi yadayhi ñaari loxoom mooy tenqam yi ñetti yoon summa ginnaaw gi adxala yada boo gisee moo ko xadiis Seydina Usmaan bi côté bii benn la mooy doo boo doo njëkk ñëw rek jël sa say loxo rek dugal ko noonu ci biir ndox mi te loolu ah gisoon nañu ko li nga xamante ne nii moom la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di woon mooy xadiisu ñeenteel bi voilà kon nag mu ngi noonu le mu ne léegi nag kon mu daal di yoor ndox mi ci ñaari loxoom yi daal ci yiy jóge ci ci ci ndab li mu raxas loxoom yi ñetti yoon summa ginnaaw gi adxala yadahu fi taw mu jël nag loxoom bi nag bu boobaa ba mu ko raxasee ñetti yoon jël ne jooram tenqam bi daal di koy dugal ci biir ndab li fa madmada mu tànk ca ndox ma daal di daal di gàllax ndeku mooy def ndox ci gémmiñ gi daal di koy yëngal wastanshaqa ginnaaw gi mooy bu ko yëngalee nag koy yàbbi même bu dee leeraloon ko da koy yëngal daal di koy waaj yàbbi wastanshaqa mu daal di serax ndeku mooy xëcc ndox mi ci biir bakkan wi wastanthara mu daal di fiiru mooy génn ko ah salaasan ñetti yoon bi salaasi gharfaat ci ñetti tànk ñàkk tibb la ko def voilà mooy benn mooy kon mooy dafa jël euh, ndox daal di sotti yoor dugal loxo bi ci biir ndox mi ginnaaw bi mu raxasee ñaari tenqam yi jël euh, ñetti yoon jël loxo bi yoor dugal ko ci biir ndox mi tànk daal di def ci gémmiñ gi xëcc ak gémmiñ gi hmm? daal di gàllax ndeku dugal bi mu dugalee ndox moom enchaîné dafay continuer def ci bakkan bi li nga xamante ne mooy ndox mi ginnaaw gi nag xëcc ko daal di génne ak beneen loxoom bi di lexo càmmoñ bi loolu lay wax nii bi salaasi garafatin ci li nga xamante ne mooy ñetti tànk la ko def summa ginnaaw gi moom abdallah ibn zayd radiyallahu anhu adxala mu daal di dugal yadahu li nga xam ne mooy loxoom bi mooy ndejooram ba fa xasala wajha mu tànqaat ci ndox mi daal di raxas li nga xamante ne mooy xar kanam bi salaasa ñetti yoon summa ginnaaw gi adxala mu yor dugalaat ci biir yadahu ndoxom mooy ndoloxoom boobu ndejoor ba ca biir ndox ma fa xasala mu daal di tànqaat fa xasala yadayhi marratayni ginnaaw bi mu raxasee xar kanamam ñetti yoon mu tànqaat daal di raxas ñaar loxoom yi marratayni ilal marf ilal mirfaqayni ba ci conc bi comme ni ñu ko waxe woon sànq ci xadiisu Seydina Usmaan bi mooy ca baaraamu loxo ya ngay tàmbalee di raxas di yéeg ba li nga xam ne mooy conc yi mu def ko ñetti yoon tàmbalee loxom ndejoor bi ginnaaw bi mu dem ci tàmbali loxom càmmoñ bi ginnaaw gi adxala mu daal di dugal yadahu li nga xam ne mooy loxoom yoor ko ci biir ndox mi fa masaha sax mooy da koo dugal boob nag tànqul da koy dugal ngir mu tooy mu tooy kese fa masaha sax mu daal di ci masa daal di ci masa raay ci rasahu li nga xam ne mooy boppam nan la ko defee mu ne fa aqbala bihima wa adbar mu daal di dëgmal ñaari loxoom yi wa adbara ginnaaw gi mu daal di koy ginnaawal marratan waahida benn yoon kese summa ginnaaw gi ghasala rijlayhi ñaari loxoom moom Seydina Abdallah ibn Zayd léegi nag mu ne radiyallahu anhu wa fii riwaaya am na ci benn version ci benn boo xam ne lañu soloowee xadiis bi lan la wax dane badaa dafa tàmbalee ngir leeral la fa aqbala bihima wa adbar mu daal di dëgmal ñaari loxoom bi ba pare daal di leen gannaawal loolu mooy lan mu ne beneen riwaaya bii muy version bi moo ko leeral bada a dafa tàmbalee bi muqaddami si fi nga xam ne mooy ci eh, tuppe bi ci kanam naasuya bi mooy ci kanamu bopp karaw gi fi muy saxe ci bopp bi boo yéegee ci jëbi tuuti foofu foofule karaw gi commencé mu ne foofee nag la tàmbale dal di dem ak ñaari loxo yi mu fekk mu tooy hatta dhahaba ba ni muy yóbboo bihimaa ci ñaari loxo yi ilaa qafaahu ba ca doq ga na ginnaaw gi raddahuma mu delloowaat leen koy di delloo ilal makaani alladhi bada'a bi ci bada'a min ci bërëb bi nga xam ne fi la tàmbale woon te mooy kanamu ah kanamu li nga xam ne mooy karaw gi fi karaw gi saxe boo yéegee ci jëbi tuuti mu delloowaat ko ba foofale mu ne wa fii riwaaya léegi nekk na ci beneen riwaaya beneen version ci xadis bi Seydina Abdallah ibn Zayd dafa leen a wax radiyallahu anhu ne leen ataanaa dikkal na nañu rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama nim ñëwee nag fa axrajnaa lahu am fii tawrin min sufr ñu génneel ko indil ko ndox moo xamante ne nii mu ngi nekkoon ci benn ndap loo xamante ne nii min sufrin ci cuivre la woon al imam Abdul al Maqdisi mu ne at tawru moom lañ mujj jàng bi ñuy jàng xadiis bi mu ne ak tawru li nga xam ne mooy ndab loo lële di récipient boo bële boo bëggee xam mooy lan shibhu tost day mel ni mooy récipient la ndab la boo xamante ne nii <clears throat> ci en général ci xeer la ko arab yi doon defee comme genre ndaa lay mel mais ndaa yu rëy yooyu de non non pas mooy nga xam ne rek dañ ciy mën a def genre poterie yooyu nga xam dañ ciy mën a def ndox voilà di ko mën a mais du mel ni comme ndaa yi ndaa yi ñoo gën a rëy yoo xam ne comme genre bool lay doon mais day xóot nga mën cee def ndox yooyu en général ñoom ci xeer lañ ko doon def waaye bii leeral nañu ne ndab li yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàppe woon moom li min sufru la ci li nga xamante ne nii mooy loo xam ne cuivre la au lieu mu nekk xeer léegi nag ñu jàll ci xadis bi nga xam ne mooy fukkeelu xadis bi mu ne an aishata radiyallahu taala anha annaha qaalat kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhuurihi wa fi sha'nihi kullihi kon xadis bii nii mooy fukkeelu xadis bi al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid almaqdisiyu rahmatullahi alayhi mu ne an aishata mu ngi jële ci saydatuna aisha di nday jullit ñi radiyallahu anha annaha qaalat mu ne kaana nabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de dafa nekkoon koo xam ne yujibuhu koo xam ne daf koo yéemoon mu soppoon lool at tayammuna at tayammunu mooy di ndejooru di tàmbalee léppam ndejooram léegi nag mu daal di leeral loolu le fii tanauli buy sol dàll moom nan lay def bi sol ay carax wala ay dàll nan lay tàmbalee mooy loxo tànkum ndejoor bi lay njëkk a solal dàll watara juli waaye bu doon peñew bu doon peñew wu côté ndejoor bi lay njëkk ci bopp bi lay njëkk peñe wa tuhuri waaye ci laabam bu doon jàpp comme ni ñu ko gisee fii ñoom Seydina Usmaan Seydina Abdallah ibn Zayd radiyallahu anhuma daal di nettali njàppam ñëpp da ngay gis ñuy tàmbalee côté ndeyoor bi voilà kon wa tuhuri waaye bu doon sangu set comme niñ koy gise buñ ci àggee insha allah waaye wa fii sha'nihi kulli ci mbiram bépp rek noonu la kon nag ñu jàll ci xadiisu onze bi muy fukk beeg benn mu ne an Nu'aymin al-Mujmir an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna ummati yud'awna yawma alqiyaamati ghurran muhajjaliina min aathaari alwudu faman istataa'a minkum an yutiila ghurratahu falyaf'al wa fi lafdhin li muslim ra'aytu abaa hurayrata yatawadda faghasala wajhahu wa yadayhi hattaa kaada yablugha al-mankibayn hattaa kaada yablugha al-mankibayn tumma xasala rijlayhi tumma rafa'a ila saaqayn tumma qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu inna ummatii yud'awna yawmal qiyaamati ghurran muhajjaliina min atharil wudu' faman istataa'a minkum an yutiila ghurratahu falyaf'al kon xarisu fukk beeg benn mu ne an Nu'aymin ñu ngi jële ci Nu'aym al-Mujmir nga xamante ne nii moo doon cuuraay la nga xamante ne mooy jumaa yu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Hurayra mu jële ci sëriñam di taala anhu an innabi mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal kene neena na ummati dëgg-dëgg samaw xedd yu daaw na des na leen woo yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba di bés pénc xurran ñu nekk ñoo xam ne dañuy pell muhajjaliina nga xam ne dañuy weex tàll dañuy pell amuk pell mooy boo gisee fas yi ñu naan wal xurr looy loolu boo gisee jëw yenn fas yi comme ñoom ngélému yi ak yooyu nga xam ne da ngay gis ak weex yu nekk ak ci seen catu tànk yeeg yooyu loolu mooy xurr muhajjali nañu weex tàll min atharil min atharil wudu ci jeexantalu njàpp yi fépp cër boo xam ne buy jàpp nit ki da koy raxas rek da ngay gis mbir yi moom day nekk loo xamante ne day weex loolu lay wax léegi nag mu ne famani famani sota képp koo xam ne man na minkum ci yéen sama xeet an yuti la mu daal di guddal xurratahu pellam goo gële weex-weex yoo yële fal yafal na ko def ndax lu mu ciy gën a raxas nu mu gën a gudd léegi nag mooy mu nekk loo xamante ne nii moom day gën a mooy day gën a pell rek day gën a leer na ko def mu ne wa fii lafdin ak na ci expression ci loo xamante ne nii mooy ci beneen kàddu li muslim boo xam ne al imam muslim ibn al hajjaj al qushayri nay naysaburi rahmatullahi alayhi moom moo ko solo mu ne raaytu moom Nu'aym ba léegi rahimahullah mu ne léegi nag dañ noon vingt la ñuy yem mais bii on obligé continuer parce que hadis bii nii moo ci des ak benn waaw bu ko defee ñu jeexal li nga xam ne mooy bunt bii nii ndax buñ ko daggee eh, ba eh, day xaw a kii quoi voilà loolu la ko quoi moo tax dañuy continuer insha allah mu ne kon Seydina Nuaym kon ci beneen exprès beneen kaddu goo xam ne ci riwaay imaam Muslim mu ne ra'aytu gis naa Aba Hurayra Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu yatawadda'u mu jàpp fa wajha bi muy jàpp nag mu daal di raxas xar kanamam wa yadayhi ak ñaari tenqam ñaari loxoom yi hatta mooy ba tenq yi mooy mu commencé koom ja catu baaraam ya dem. di continuer nag xam nga ci xadiis Seydina Usmaan yi day fa moon la ak Seydina Abdallah ibn Zayd radiyallahu anhuma ba ci conc yi bii nag déedéet hatta kaada ba na nga xam ne tuutee des rek yablu muy daal di jote ca raxas ba muy raxas almankibayn mbagg yi dee def muy raxas ba daal di àgg daanaka moom jote na daanaka ba muy waaj a jote mbagg ya su mbagg naaw gi ngasala mu daal di raxas rijlayhi li nga xam ne mooy ñaari tànkam yi hatta ila saqayn muy ko tileen daal ba li nga xamante ne nii mooy ci saaq yi euh, mooy mole yi euh, saaq voilà mooy saaq <laughs> euh, saaq mooy mole lan lañ koy waxe waaye ci wolof waaye baat bu rëcc na ma ila ila saaqay <laughs> ne Eh, eh, allah <laughs> xam naa di da ñëw summa ginnaaw gi xaala mu daal di wax mooy eh, yawma yukshafu an saaq bis bi nga xamante ne nga xam ne expression arabe la ci la ñuy wuññi li nga xamante ne nii mooy tànk yi mooy ci kaw da booy yemul ci fa nga xamante ne mooy en général fi ñu yem ci jàpp da koo yëkkati ba ci kaw ba ñëw ba ci mole yi léegi nag Hmm? mu ne summa ginnaaw gi qaala mu ne sami'tu dégg naa man abu hurayra rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaquulu muy wax ne inna ummati dëgg-dëgg sama waxeet de yud'awna dees na leen woo yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba xurran ñu pell mu hajjaniin weex tàll min atharil wudu ak mu nekk leer goo xam ne moom mooy dégager di génn ci ñoom min atharil wudu ca jeexitalu njàpp seen njàpp ya faman istata'a képp ku man nag minkum ci yéen an yuti la mu guddal xurratahu pellam nga fal yafal na ko def léegi nag loolu mooy xadis boobale léegi nag ñuy ñëw ci xadis bu mujj bi mooy xadis bi fukk ak ñaar ah muy li nga xamante ne mooy douze mu ne wa fii lafdin li muslim sami'tu xalili sallallahu alayhi wa sallam yaqul tablugu alxilyatu min almumini xaytu yablugu alwudu kon nag mu ne mu kon am na ci expression boo xam ne benn ci version hadis bi boo xamante ne nii ah kaddu goo xam ne imaamu muslim rahimahullah moo ko ndi mu ne abu sayna abu hurayra da ne sami'tu dégg sama xarit bi sallallahu alayhi wa sallama yaqulu mu naan